baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim qaaluu lan nu'thiraka calaa maa jaa'anaa min albayyinaati walladii fataranaa faqdi maa anta qaad faqdi maa anta qaad innamaa taqdii haadihi alxayaata addunyaa ci laayab juróom ñaar fukk bi ak ñaar kon gisoon nañu ci saaji laaya bii weesu kënit yonent kii nga xam ne seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ba mu sànnee yaxam u yatam wa mu daldi ne fuuf daldi daldi wann lépp li nga xam ne moom la fa keroog ñi nga xam ne mooy njabarkat yéen di gaa yi ni ñu def nag na daa gaaw ni mu gina ci gaawee daldi jël kàddu gi ngir nag ngir polluer le débat ngir yàq mbir yi wan peuple bi askan wi këneel yi ngeen gis du dëgg bàyyi leen ma wax leen nan la demee comme te wax naan la politique u na boo bële moom la caaxaankat yi di def ba léegi mooy lan bu ñu du ñu nangu moo tax la benn mbokku doon wax te wax na dëgg kene gis nga Firawna gis nga ba mu fi dajalee gaa ba ba mu wootee lii ba ba boobu ba léegi gaa yi dañ koo jànge ci moom caaxaankat yi léegi dootuñ nangu lii de woo koo xam ne leer na leen ci dëgg la nekk boroom xam-xam boo xam ne xoroom xam-xam pare waxuma ku ñu koy jiiñ de wala kuy woote di sell sell te amul xam-xam non ñu du leen du ñu dem ak moom ci débat mukk mooy du ñu dem ak ñoom mukk duñ àgg ak moom ci débat dañ koy fexe diaboliser mooy ndax xam nañ ne na ba mu ko defee doon jaay ne walla moom dafa lii di ubbi discussion yi ay wana ku nekk indi say preuve quoi léegi bu ko defee ñu wan nit ñi kën a yéen dangeen di caaxaan ba mu ko defee gis nga lii ko ci fekk dafa tax mbokkam yi muy taalibeem yi ba yawmal qiyam ba nii ñuy dunde noonu la ñuy doxale mooy caaxaankat yi mooy ci réewu tubaab yeeg ñi ànd ak ñoom ñépp da gis ñoo xam ne dañ leen di diaboliser di leen wax lu ne naan ces extrémistes di leen woo tur yu nekk yu ñaaw yu ne di leen ko wax ndax ay julli lañ mais ñoom doo gis seen débat yi seen rajo yi du ñu invité mukk ak seen télé yi ci plateau yi du ñu invité kenn koo xam ne ci ñooñ la bokk dugul invité ñoom daal dañuy invité ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ni ñuy xalaate nga xam ne warati nag rawatina nag yàkkamti nañ gis jullit boo xam ne comme idée xalaat tubaabu euh, xalaatu tubaab yi la yor ak sinanto yi bu ko defee nag ñu invité ko ñu naan ab professeur la wala yu mel noonu nga xam ne ñoom ñoo ko formé mais moom danaan jullit la ba pare nag di jaay ne moom daa xam ci alquran loo xam ne luy wane ne ñee li ñuy wax demewul nii naan lii ñuy wax ab façon interprétation alquran rek la ab déggin la bu ñu am ci alquran te loolu du dëgg parce que affaire bi dafa leer loo xamante ne noir sur blanc lañ ko bind ci alquran yi nekk ci bi yépp borom bi ne lii la ñoom ñu ne ñee di ko doxal ñoom ab interprétation la bon benn borom xam-xam yu nga xam ne ñoom dañoo teengal ci jamono yoo xam ne ñoom bañ doon dund jamono yooyu jamonoy moyen âge la yu yàgg yooyu ñooñu ñoom la ñuy topp ñoom ñee alors que waxuñu dëgg mais la moo tee ñu woo ne léegi baax na que dañuy woote débat rek waa nañ ëbb bu débat teg ci tele bi ci plateau tele yi wala rajo bi wala fu mu nekk YouTube ak fu mu nekk mais lan moo leen tere ñu woo gaa yi nga xam ne ñoom loolu lañ gëm ne leen yéen ñëw leen ah yéen yéen a gëm ne mooy ne lii la léegi yéen ñëw leen ñu débat ak ñoom léegi ñoom ñoo di seeni wax mais dañ duñ leen wax lool duñ leen may ñu wax ñoom ñoo leen di waxal wala ut ñoo xam ne nee na ñaa ay jullit lañ waaye nekk ñoo xam ne ñoo gën a yées ñépp daal di leen woo ñuy wax ci turu nee nañ jullit ñi naan nag ñee def loolu ñooñu extrémiste lañ ay nit lañ yoo xamante ne nii baaxuñ guddi baaxuñ bëccëg wal iyaadu billah lan moo tax duñ leen woowati ci débat parce que xam nañ ne buñ ko woowee ci plateau bi day rajaxe foofu loolu moom ñoom ñoo ko gën a xam loolu moom leer na leen léegi nag moo tax ba ko Firawna expérimenté ba léegi seetal rek gars yi duñu daje mukk xanaa mu nekk tarxiis loo xam ne foogewuñ ne waa ji ci ñoom la ci xalaatin boobu te am na xam-xam ñoom daal ku xamul dara lañu bëgg ñu seen tur waaye ñoom jamais tout temps ñu naan ñoom diw ñoom diw te ñoom diw ñooñu doo leen dégg mukk ñu wax leen wala ñu tekk dékk dégg leen ab micro wala dara ne leen yéen lan ngeen xalaat ci liñ leen di wax wala leeral leen seen position du ñu ko def ñoom ñooy wax ci seeni tur wala yu mel noonu loolu lépp nag parce que seen maam na bi nga xam ne ci la ko def mooy toroxtaange gii moo ko ci dal léegi nag boo xamee ne nag mbir yi commencé na leer ñoom ñi nga xam ne nee na ñooy ñooy les bien pensants ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy xalaatkat ñoom ñoo xam peuple bi ñoom ñoo leen war di gide war leen di leen gindi ana lan la ñuy def dañu naan non bàyyi leen ñun ñu waxal leen li nga xamante ne nii moo xew mooy ne ñii mbir mi lii la Firawna nag noonu la def mooy ñëw ne gaa yi inna hada <laughs> ne ne waay yow ma ne bu leen ñu fontoo ne yéen daal lii nekkul ludul ludul ne kii daal innahu la kabirukum alladhi allamakum as-sihr ne ha da ngeen koo gëm ginnaaw ba mu leen ci joxee ndigal lii nii yépp ngeen njëkk a def sànni léegi bosam bi ñëw daal di yatam yi ci des yi ngeen defoon loolu lépp façon ndigal la rek bu mu leen jox ngir ngeen gëm ko innaha innahu dëgg-dëgg moom Muusaa mi alayhi salaam moo wala kabirukum mooy seen ngandamaane mooy seen ponkal mi gin leen a man njabarta mooy seen ki nga xam ne ma allamakum mooy seen ki leen jàngal votre muallim mooy ki leen jàngal as-sihra magie moo leen ko xamal te moom ci boppam xam na ne waxul dëgg moom Firawna ci boppam moo la a xam ne ñii ñu ngi door a gis Seydina Muusaa ñu ngi door a gise ndax alayhi salaam foo ne la ko jële ci Égypte ak ni mu ngande koo xam ne yaa ngi koy door a gis ñu ne yow yaa ko jàngal quoi ci jamono joo xam ne technologie yi amul amul téléphone amul date léegi ñu ne la yaa ngi ko door a gis mais yaa ko jàngal quoi parce que lan ngir brouiller carte yi ngir nit ñi bañ a gëm lii nga xamante ne ñoom ñii gëm nañ ko kon nag loolu nag méthode la yu yàgg la yu bees nga xam ne nit ñi moom la ñuy def ba léegi du ñu nangoo waxtu gisoon nañ ko ci saar yële gaa yi nga xam ne yonent boo fële ñenn ñi ne Seydina waa kër yonent Yàlla euh, Huud la ñenn ne Saalih ñenn ne Seydina Shuayb alayhi salaam ba ñuy wax nit ñi naan leen yéen ba pare ne leen kii lii la leen indil nar leen ndax léegi bañ waree jël décision nan lañ def ñoom ñu leen décision quoi ñun duñu ko gëm ñun ñépp duñu ko gëm te kat dañ doon wax ne yéen lañ doon yéen lay woo ak loolu ak loolu voilà ñun dañ leen di défendre comme ni ngeen ñu xamee waaye bañ waree jël décision ñu ne ñun duñ ko gëm voilà te wax ci turu nit ñi waaw ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom ñoo am xel nit ñi ay xar lañu léegi nag ñoom dañoo war a topp ñoom li nga xam ne moom lañ bëgg a doxal ci li nga xam ne mooy àddina bi képp ku wax lu contraire nag yow yaa bon yow la ñuy jam te yow la ñuy diaboliser yow la ñuy mel teg ci ban de la société bi daal di lay daal di lay parqué fële léegi nag bi gaa yi na waxee lool nag di tëkku gaa yi naan dinaa daggaate seen loxo yi da ci jàllawre ak seen tànk yi gaa yi bàyyi ba pare daaj leen ci garab yi bu ko defee ku leen gis képp ku ci xelam demati dina la jàngal lu baax te di ngeen xam man ak yàllaam bi muy wax moom Muusaa mii alayhi salaam kan moo ci gën a euh, metti li nga xamante ne nii kan moo ci gën a metti li nga xamante ne nii mooy mbugal te gin koo des rek léegi nag njabarkat yi xaalu ñu ne ko lan nu'thiraka ala ma jaa'ana min al-bayyinati walladhi fatarana ne firawna waaye bul sonal sa bopp lan nu'thiraka ñun dara du dara lañ la dul gënale di la jënde waaye yow yow ala ma jaa'ana min al-bayyinati ci kaw li ñu dëkkal lu leer lii ñu gis xam ñun xam nañ maji kii lii mu def du maji moom laa la boroom xam-xam day neex a convaincre boo ko ëndee fekk ko ci domaine am science bi mu xam mathématique géographie ma lu man di nekk nga fekk ko ci wan ko lu ko jommal moom bu dee nekkul kuréy day nangu mbir mi léegi nag Firawna moom di wax waxi dofam yi gars yi ne ko mane lan nu siraka mane dara lañ la dul ëffal laax lan la lañ la dul tànn yow sa kaw jëndale lan alaamaa jaa anaa ci kaw li ñu dikkal minal bayyinaati ci lu leer lii tukkee ci naa Muusaa nii ñu gis ko mu leer xam ne lii du maji lii moom mbiru yàlla kese la mën a doon lu dul tànn yow jënde la ki nga xam ne moom moo ñu bind daal di ñuy bënn te amul modèle amal ñu muy yàlla yow yow dinañ la ko tànn yow jël jënd la ko yow la ñuy jënd yow dinañ jënde suñu borom bàyyi suñu borom ngir yow na dara lañ ko dul def faqdi léegi nag comme que nee nga nii nga ñuy def ma ne faqdi ma anta qaad ma ne wéyalal doxalal lu la neex defal li nga war a def léegi defal danga ñoo bëgg a faat faat ñu innama taqdi hadhihi al hayat ad gis nga yow li nga xam ne mooy sa pouvoir ak yi nga xam ne moom ngay joxe ndigal ñu la koy exécuter di la ko doxal loolu na la leer na ci hadhihi alxayaati dunya ci àddina gu jege kii da doye di kese nga mënaan kii fagalan borom di may pouvoir pour l'instant nga man koo def defal mais ñun ma ne dara lañ la jëndewul diina ji ñu di yu leer yi ak di suñu borom dara lañ la ko dul jënde duñ ko jënde dara pa yow Firawna léegi nag Firawna xoolal defal lu la neex quoi li gën ci xolu ki nga xamante ne nii mooy bi yi gaa yi nga xamante ne dañuy rëy rëylu ba pare nekk ci neen ñoom tontu yu mel nii moo gën a metti sax nga jël si dóor leen ko léegi nag gaa yi bi ñu waxee lii Firawna gën a tee mer ba futt nag gaa yi ne ko inna léegi nag gaa yi yokkal ko ci rokkosal ko ci nag gin ko cee yokkal na ko inna ñun jabarkat yi aman naa ñun de nañ bi na ci suñu boroom mi nga xamante ne moo ñu moom lan loo dañoo gëm li yaghfiral naa di am yaakaar tey ñaan mu daal di ñuy jéggal lanaa xataayaana suñu ñaawteef yi ñu jot def ci njabaar gii ñu doon def ak bàkkaar ak bokkaale gi newoon mooy ne ko woon léegi nag leer na ñun nag ñu ngi koy ñaan di am njàkk njort bu baax ci moom mu jéggal ñu suñuy bàkkaar de wa ma akrahtana alayhi min as-sihr ak li nga xam ne moom nga ñu forcé ci njabar gi parce que ñoom xamuñu woon mooy jabar dañ ko doon jàng moom lañ doon kii waaye Firawna da leen na forcer quand mooy yow xoolal mag ñoo xamante ne nii ak goxu Égypte yi ni mu ak mooy de transport yi ni mu demoon jamono yooyu ak Égypte ni mu réyee mu daal di dajaloo ñépp ci diire boo xam ne yàggul fexe ñu andi leen ak so lu ñu man di am soxla ju ñu mën a am seen dëkk ya seen gox ya nañu bàyyi lépp te dikkal fii na parce que naa leen soxla ndax lan ngir ñu wan fi benn spectacle njabar daal di liggéey li fi Seydina Muusa alayhi salaam ak Seydina Haarun alayhi salaam indi léegi nag léegi nag gaa yi ne kon nag ñu nit dañuy ñaan borom bi ngir mu daal di ñuy jéggal li nga xamante ne moom nga ñu uh, forcé ba ni nga xamante ne nii noonu la ñuy ñëwee di jàmmaarloo ak koo xam ne ndeke yonent yàlla pire la ñun xamuñ ci woon dara ndax yaa ñu woowoon rek ñu ñëw foogoon ne lii rek la ndekete yoo mooy ndaw yàlla lañ doon jàmmaarloo lool de ñun ñu ngi ciy jéggalu suñu borom di ñaan mu jéggal yow yaa ñu ci forcé alayhi min as-sihr di def ab ak njabar ci kanamam wallahu te borom bi nag xayrun mooy ki nga xam ne moo gën mooy payut yàlla moo gën yow lépp loo xam ne ku la topp yow Firawna li muy am ci yow waaye ma ne fayut yàllaa ko gën te bi moo gën fop wa abqaat ak payam moo gën a des kon nag yow dang ne kan moo gën a tar mbugal te gin koo des la ñun ñoo lay wax la ne borom bi moom ak payam ak mbugalam ak lépp moom moo non seulement ak payam boobu moo gën te moo gën a des te yow sa mbugal yi ngay wax ak sa bànneex yi nga xam ne moom nga ñuy xooye innahu dëgg-dëgg man yaati rabbahu képp koo xam ne dikkal nga sa borom ëllëg ma nekk koo xam ne way jomb ngaa jaamu fa innahu di criminel ñeel jahannama jahannama ay safara laa yamuutu fiihaa du te du fa dee mukk di dee di noppalu du am wa man yaati te képp ku dikkal borom bi ëllëg mu'minan nekk koo xam ne aji ngëm yàlla la nag qad amila saalihaati jëfoon na fii ci addinaam yu baax yi fa ulaayika gaa yoo yële lahum darajaatul ulaa ñoom ñooy am daraja yu kawe ya ca addina yu kawe ya moom lay leeral mu ne jannaatu adnin daraja yu kawe yoo yële mooy ay ajjana yoo xam ne yu saxla